بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إن نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوم يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون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 walladhiina fi amwaalihim haqqun ma'luum lissaa'ili wal mahruum sadaqallaahu al-'aziim walladhiina gaa yi nga xam ne fii amwaalihim nekk na ci seen alal yi haqqun aq haqqun cër ma'luumun bu ñu xam lissaa'ili ñeel way laaj ñeel aji laaj. wal maxruum ak kañu xañ ka maxruum ka xañ euh, aaye bu jiitu bi mooy ne gisoon nañ ci suñ jotaay weesu li euh, tàmbali woon ci aaye boobu waxoon nañ ci li nga xamante ne moom mooy wàllu alal bi gisoon nañ teqantal yi nga xamante ne moom la boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim Euh, teqale alal maanaam ginnaaw bi ñu gisee lan lay tekki ci ñoom wala lan lay tekki ci luxa maanaam ci làkk arab yi waaye maanaam fan la baat bi mooy étymologie bi maanaam lan mooy cosaano baat bi ak lan lay tekki euh, ci boroom xam-xam yi rahmatullah ñoom bu ñuy wax baatu alal lan lay tekki gisoon nañ tamit teqale bi nga xamante ne moom lañ xaajale euh, alal ci bu ñu xaramee ay wàll yu wuute ñu bàyyee xel ay wàll yu wuute am na alal noo xam te ne noonu lañ ko teqalee euh, ci suñ jotaay bi weesu am na ci ñaari yoo xam te ne spécialement gisoon nañ leen mooy teqale gi nga xam ne moom lañ teqale alal ci yi nga xamante ne euh, asnaafu ribawiyya la ay xeetu euh, alal la yoo xamante ne riba mën na ci dugg ak yi nga xamante ne riba moom mënu ci dugg waaye tamit gisoon nañ ci biir alal yooyu ba tey yi nga xamante ne azaka mën naa am ci azaka azaka daf ci dañ ko ci génne ak yi nga xamante ne ñoom ñooy yi yoo xamante ne ñoom kenn du ci génne azaka euh, léegi mu des benn teqantal boo xam ne amaan na boobu sax moo ëpp solo ci teqantal yi mooy lu xaraam ak lu dagal alal ji xaraam Euh, moom mooy li gën a alal ji dagan moo gën a bëri euh, ngir ne alal mëneef na koo am ngir ne dañ koo doon mu dagan mëneef na koo am ngir ne dañ la koo may mu dagan mëneef na koo am ngir li nga xam ne moom mooy ak ijaara maanaam da ngaa liggéeyal kenn dara mu fay la mu dagan mën na jógee ci li ñu tuddee az bay euh, wala sax bokk nga sàmm. bu jur alal mu dagat wala lu ñu tuddee sanaa maanaam mooy danga am loo xam ne da liggéey ak sa loxo voilà sa loxo nga liggéey dara mooy lu ñu tuddee artisan maanaam da nga def benn interaction artisan maanaam eh, benn benn liggéey boo xamante ne loxo la moo liggéey mooy bi ñu naan artisan eh, eh, nga am ci wala kom tabax yi nga tabax dara et tëgg euh, voilà plomberie yi nga def voilà et cetera ngay jaay voilà nga nekk boucher wala poissonnier et cetera maanaam sa liggéey daal moom moo la jox alal ji voilà kon yii yëpp ay mbir la yoo xamante ne nu ne amee alal mu am tamit lu ñu tuddee albayo mooy njaay njaay eh, nga daal ci am alal yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith sayyidina Rifaa'a ibn Raafi' radiyallahu ta'ala anhu biñ ko laajtee ayyul kasbi afdal mu ne amalu rajuli bi yadihi wa kullu bay'in mabrur mooy ñu ko laaj ko jëf yëpp lan moo ci gën maanaam liggéey ban moo ci gën mu ne nit ki li muy liggéey ak loxoom ak bépp njaay moo xamante ne bu baax la eh, kon njaay yi dafa am bu baax am bu baaxul mais dinañ ñëw tamit incha allah mais loolu xam naa ci dañ koy bàyyi ba ci jàngat yi euh, alal bu dagan maanaam alal maanaam euh, ci biir liggéey yi maanaam nan la ñuy def ba jot alal euh, yan mooy yi nga xam ne moo ci gën ak wuute yi ci borom xam wuute rahmatullah alaykum mu am tamit fii benn mbir moo xamante ne kon maanaam yii dagan nañ yi xaraam nag ci alal mooy xeetu njaay jënd gu baaxul wala xeetu. Euh, naxaate euh, xeetu naxaate ak xeetu ger euh, ak lépp loo xamante ne dañ koy tere ci wàllu njaay te ngir ne soit xarar da ci dugg wala riba da ci dugg wala naxaate da ci dugg xarar gisoon nañ ko mooy incertitude maanaam mooy loo xam ne dafa desee leer dafa desee wóor da ci dugg wala boog riba di ci dugg yii ñoom ñooy yi nga xamante ne ñoom ñooy di xaraam maanaam kon bëriwul yi dagan ñoom ñoo ëpp façon bu ne mën na mënef na ci amee alal mu dagan euh, léegi mu am tamit fii borom subhaanahu wa taala comme bi mu ne wallazina gaa yi nga xam ne hum euh, wallazina gaa yi nga xam ne fii amwaalihim nekk na ci seen alal yi ñu gis ne euh, alal googu daf leen ko askanale ngir ne am na alal maanaam borom subhaanahu wa baatu alal ci alquran daf koo indi juróom-ñett fukki yoon ak juróom-benn mooy 86 mais mu ñëw ci anam goo xamante ne daf naan maal maanaam alal al comme fu mu naan al maal wal banuuna zinatul hayaati dunya euh, ak ana aksaru minka maalan wa a'zu nafara euh, ak yu mel noonu maanaam yooyu yëpp baatu maal lay jëfandikoo. waaye nag nag mu ñëw jëfandikoo euh, am maanaam daal koy jëfandikoo ci pluriel mooy alal yi voilà comme wala tusufaha am waalakum ak comme fii wa fii am waalihim euh, kon dañuy gis ne ci ñaari anam yooyu yëpp borom subhanahu wa ta'ala indi baat boobu euh, askanale nag bi nga xamante ne moom lay askanale mooy him loolu askanale. la ngir fàggu tiif gi euh, loolu moom mo tax ñu waxtaane li nga xamante ne moom mooy xeetu fàggu tiif gi nan la ñuy fàggoo alal te dinañ ñëw incha allah taala ci njàngat yi euh, ci gën ci dugg mais wax nañ ne fàggu alal mooy euh, ne borom subhanahu wa ta'ala daf lay askanale alal gi maanaam ginnaaw bi nga xam ne moom moo la ko jox waaye su dul loolu mos alal bi alalu yàlla la comme ni ko borom subhanahu wa ta'ala waxe wa aatuhum wa min maalillahi allati min maalillahi allati ataakum jox leen leen ci alalu yàlla ji nga xam ne moom la leen jox min maalillahi allati ataakum kon gis ni alal alalu yàlla la waaye nag nit ki borom subhaanahu wa ta'aala ci teranga gi ko teral maanaam ko def koy moomalee alal bi comme ni nga xamante ne noonu lay waxee eh, ci aay yu budul benn du ñaar mu naan wa mimmaa ci liñ leen wërsëgal kon nga gis ne Euh, wërsëg boobu ci alal gi la bokk euh, léegi borom subhaanahu wa ta'aala ginnaaw seen alal fii am daf ni haqqun ma'lum haqqun euh, baatu xaq ñëw na ci alquran lu bare bare bare ñëw na ci ñaar fukki yoon ñaar téeméer bi yoon bokk ak juróom-ñett fukk ak ñett wala bu a neexee nga ni ak ñeent maanaam ñaar fukk ak juróom-ñett ñaar téeméer bokk ak juróom-ñett fukk ak ñeent muy 284 su la neexee nga ni 283 li tax 284 parce que dañ ciy boole fi mu fii yent yàlla Musa alayhi salaam doon wax naan haqiqun allah aqula ala allah illa al haqq mooy haqiqun nga xam ne ci même radical bi la génnee loolu moom buñ ko ci boole day nekk 284 kon haqiqun ala aqula ala allah aqula ala allah illa al haqq mooy ne yey na moos. war na ma moos ne te lu sikk nekkul ci ne lii mooy li am mooy ne duma waxal yàlla lu dul dëgg euh, léegi bu ñu xoolee baatu xaq day ñëw kon ci yeneen forme yu ñëw yëpp dangay gis mu ñëw soit ci baat bi ci boppam al xaq wala mu ñëw ci euh, fi'l bi maanaam mu ñëw ci masdar bi ci substantif bi baat bi moo non moo bi non bi non bi plutôt muy ismu bi léeg mu ñëw ci xaq xaq maanaam kom euh, fi'l mooy mooy verbe euh, comme euh, comme fii nii wa fii amwaalihim haqqun da ngay gis ne ci fi'l bi ci bi ismu bi la ñëwee tur mais léeg-léeg mu ñëw nekk loo xamante ne ci verbe la kom wa ma qadar déedéet comme wal wallahu ahaqu an taxshaw yàlla moo gën a am gis ahaqu moo gën a yey an taxshaw ci ko kon da ne foofu day ñëw ak li yu xeqal xaqa ngir mu dëggal ngir mu feeñal li nga xam ne moom mooy diini ji dëgg maanaam mooy li yu euh, mu ñëw léeg-léeg ci euh, kon alif laam gi ñëw ci mooy comme li wax léegi comme inna arsalnaaka bil haqqi yónni nañ la naka ñun yàlla dañ laa yónni bil haqqi ci dëgg waaye léeg-léeg mu ñëw ci al xaq maanaam ci xaqun boo xamante ne eh, tamit eh, kii rek lay doon eh, maanaam dañ koy dañ koy dañ koy idaafa comme xaqa qadri yi xaqa tukaati yi xaqa voilà xaqa tilaawati yi voilà xaqul yaqin gis dañ koy idaafa maanaam dañ koy askanale daal léeg-léeg mu ñëw comme fii xaqun maanaam nga xam ne askan la wuñ ko dara xàqun rek la fii amwaalihim xàqun ma'lum voilà euh, am na o beneen aaya euh, wa fii amwaalihim xàqun lis wal mahruum kon yii yëpp day tegtale euh, fii fii def na walladhiina fii amwaalihim xàqun ma'lum fële mu ne wa fii amwaalihim xàqun lis-saa'ili wal mahruum ci sourate Zariyat kon dañuy gis. ne euh, ñëw na ci forme yooyu yëpp baatu xaq xaq nag cosaanam mooy loo xamante ne dafa sax loo xamante ne dafa dëppook li xew li nga xamante ne euh, daf mooy day amal ci dëgg ak xereñ maanaam loo xam ne day amal ci xereñte ak dëgg ak loo xamante ne dafa sax ci jëmmi boppam nekk loo xamante ne dara du toxal loolu mooy xaq ci maanaa boobu nag moo tax allah tur yàlla allah ci boppam mooy huwal xaq moom ci boppam mooy al xaq dégg nga euh, moom moom mooy nga xam te ne nekkam amul fu mu tàmbalee te amul fu mu yem te nekkam te moo yey leneen lu moom borom subhaanahu wa taala ak amam dafa nekk loo xamante ne euh, mën na ne kom mën na bañ a ne te day aju rek ci coobare borom subhaanahu wa Euh, loolu moom mooy loolu xaq day ñëw ci maanaam boobu mais xaq day ñëw ci li amal ba pare mu tegu ci xereñ xereñteef mu tegu ci loo xam xamante ne ak xereñ la tamit euh, muy mu dëppoo ak li loolu euh, xaq day ñëw ci loolu te lu bari bari ci baatu xaq léeg-léeg day ñëw ci maanaa yooyu te mooy li nga xam ne borom subhanahu wa koo amal te mu amal ko ci coobare boppam ba pare lépp ànd ak xereñ Euh, day ñëw kon ci maanaa yu wuute nag ci alquran maanaam bu xoolee maanaa yi ñu fi jot a wax ni yooyu yëpp ci lay xàq di wërwërloo waaye bu ñëwee ci alquran dafa am ay maanaa yu baree baree bari yu mën a du xaq boo leen gis ci alquran rek maanaam benn maanaa kese la am déedéet muy ñu naan dëgg dëgg dëgg naa am dëgg la mais dëgg kooku dafa am maanaa bu laqatu ci ginnaaw dëgg googu euh, ma a xàq day ñëw euh, ci alquran di tekki yàlla ci boppam allah comme ginnaaw borom subhaanahu wa na bal bal kazzabu bil haqqi wa inna aktharahum lil haqqi kaarihuuna walaw ittaba'a al haqqu ahwaa'ahum la fasadatis la fasadatis samaawaatu wal ardu wa man fiihinna euh, muy d'ailleurs foofu baatu xaq gis nga am na ñetti maanaam maanaam ñetti maanaam yoo xamante ne ñaari yi yu mujj yi dañoo jegewantoo déglu bal kazzabu bil haqqi maanaam euh, ñoom dañoo weddi alquran foofu xaq alquran lay tekki lam ah bal kazzabu bil xaq wa aktharuhum lil xaq kaa wa inna aktharuhum lil xaq kaarihun te ëpp ci ñoom nit ñi maanaam yéefiri bil xaqi maanaam ci aaya yàlla yi yi nekk ci alquran aaya yàlla yi kaarihun dañ koo sëg walaw bu fekkonte ne nag ittabaa day topp alxaqu yàlla ñu dëgg ahwaahum seeni bànneex la fasadati samawati wal ard kon asamaan si fi fi yàqu wa man fiihinna ak li nekk seen biir kon da gis foofu ñetti maanaa yooyu yëpp ñëw nañ te benn bokkut sa morom dëgg-dëgg ak li muy firi euh, kon alquran day ñëw di tekki euh, xaq ko euh, comme naan bal kazzabu bil haqqi lamma jaa'ahum ban li fi nekk mooy ne kazzabu ñoom de danoo weddi bil xaqi ci alquran lamma jaahum bi mu leen dikkalee euh, kon moom mooy kon euh, bal kazzabu bil xaq xaq bu njëkk boobu foofu kon ci aaya boobu nekk soo mu'minun loolu lay mu ne wa inna aktharahum lil xaqi kaarihuuna li ëpp ci ñoom na dëgg muy aaya alquran yi ñoom kaarihuuna dañ koy dañ koy bañ te loolu moom mooy euh, lii wane ni foofu aaya alquran yi lay lay moom mooy aaya bi nekk ci suuratul an'am bi boroom subhaanahu wa ta'aala di wax naan wa laqad na'lamu annahum wa laqad na'lamu annahu yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadhibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun ñun de xam nañ ne mais euh, ñoom ñun xam nañ ne euh, ñoom yéeféer yi la yahzunuka alladhi yaqulun innaka la yahzunuka alladhi yaqulun maanaam yow xam nañ ne yow yonent yàlla bi sallallahu alayhi wasallam ñoom li ñuy wax di la weddi euh, loolu daf lay tiis maanaam daf lay tiis la yahzunuka alladhi yaqulun mu ne fa innahum la yukazzibuna li xew nag dëgg-dëgg mooy ne ñoom weddi wuñ la lu xew ba mu ne walakinna zalimina bi ayatillahi yajhadun waaye daf fekk ne tooñkat yi ñoom aaya yàlla yi ci seen bopp la ñuy dingat la ñuy wedd la bañ euh, kon loolu mooy ji léegi nag mu wala wala wi tabaal xaqu ahwaahum ay bu yàlla kooku nag mooy al mooy yàlla yàlla bu toppoon seeni bànneex loolu tabaal xaqu ahwaahum kon la fasarati sama wal ardu wa man fiihinna kon asamaan si suuf ak li ci diggante du dee yàqu kon gis nañ fi déjà ñetti maanaa ci xaqu yàlla alquran ak aaya xaq euh, day ñëw di tekki euh, al mooy l'islam ci jëmmi boppam mooy comme fi borom subhaanahu wa ta'ala di waxe naan euh, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa diinil haqqi li yuzhirahu ala diini kulli moom huwa alladhi moom borom subhaanahu wa ta'ala mooy ki nga xamante ne arsala moo yabal rasulahu ak ndawam bil huda mu indi njub wa diinil haqqi te njub googu mooy diine mooy dundin wi nga xam ne mooy alxaq mooy l'islam mooy dundinu l'islam dégg nga kon baat boobu ak xaq islam lay tekki yuzhiruhu bu ko defee mu feeñal ko ala diini ci kaw dundi ni kulli gi yëpp mu ne walaw karihal mujrimuna wala bokk walaw karihal kafirun donte way jomb ñaa jaamu bañ nañ ko sip nañ ko wala bokk feneen donte way eh, ñi ñi ñi ñi yéefir yi eh, bañ nañ ko sip nañ ko am na beneen eh, kon loolu day tekki comme par exemple fi mu naan luy xaqal xaqa wa yubtilul baatila walaw karihal mujrimun maanaam li yuhiqqal haqqa euh, ngir yàlla feeñal lay tekk gis nga li yuhiqqa ngir feeñal gis nga aaya bi ñu mooy firi aaya bi li yuhiqqa mooy ngir feeñal ngir nootal maanaam mooy euh, prendre le dessus dominer kon li yuhiqqa al haqqa islam daal di ñu yéeg féeti kaw yéen lépp wa yubtila mu neenal mu doyadel al baatila kéefir maanaam loolu kon day tekki maanaa boobu euh, maanaa euh, alxaq waxoon nañ ne day tekki alquran mais danay tekki tamit sunna euh, ndax borom subhanahu wa ta'ala comme fi mu naan inna anzalna ilayka alkitaba bi haqqi li tahkuma bayna an-nas bima araka allah wala takun lil kha'inina khasima sadaqa allah al innaa ñun yàlla anzal naa ñoo wàcce ilayka ci yow yenent yàlla bi sallallahu alayhi wasallam alkitaaba téere yàlla bi bil xaq mu ànd ak sunna alxaq mu ànd sunna yu xeqal euh, euh, euh, naan danaa léegi alkitaaba bil xaq lu tax bu ne su ko li tax kuma su ko defee ngay àtte bayna naas ci diggante nit ñi bi maa araakallah ci li yàlla wax maanaam mooy sa sunna moo tax yenent bi sallallahu alayhi ne damay xaraamal comme ni yàllay xaraamal damay daganal comme ni yàllay daganal euh, te comme fi mu naan wa anzalna ilayka zikra litubayyina linnaasi maa nuzzila ilayhim bu ko defee mu ne damaa wàcce ci yow a zikra mooy alquran ak sunna ak gis nga maanaam xam-xam yi nga xam waxoon nañ ci zikra ci maanaam bu ñu mën a lamboo maanaam boobu nga xam ne xam-xamu yeneen yi la alayhi salaam maanaam yenn ulumi nubuwwa euh, yooyu mu ne euh, bu ko defee nga lan bu ko defee. Eh, nga leeralal nit ñi eh, ma alquran bi nga xamante ne wàcc nañ ko ci ñoom kon nga ne ak xàq foofu muy ak zikr ba mooy xam-xam bu xóot yi nga xamante ne moom moo nekk ci alquran ak sunna eh, te yeneen yi yàlla sallallahu alayhi wasallam jagoo ko li nga xamante ne kon kon fi loolu lay tekki te loolu moom mooy sunna rek xàq de ñëw di tekki ak njub al maanaam njub wala njubal euh, l'islam comme fi borom subhaanahu wa taala euh, waxe naan fa tawakkal ala allah innaka ala alxaqil mubin fa tawakkal ala allah na nga wéeru ci yàlla innaka ndax kat yow ala alxaqil mubin yaa ngi ci njub gu bés bu bu fés bu leer nañ euh, comme comme feneen feneen innaka ala hudan mustaqim yaa ngi ci jukk bi nga xamante ne dafa coow waral comme aaya boobu am na feneen foo xamante ne euh, xaq dafay tekki waxyu bi maanaam waxyu bi nga xamante ne moom la Seydina Jibril alayhi salaam di indil yeneen yi alayhi salaatu wassalaam loolu la xaq di tekki comme fi borom subhaanahu wa di waxe naan wa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'alil ladhina yaqra'una al-kitaba min qablika laqad ja'aka al-haqq bu fekkente ne da ngay sikki sàkka ci li nga xamante ne moom la ñu wàcce ci yow yow sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sooy sikki sàkka euh, ci loolu maanaam sikki sàkka fii nag tegtalewul di dutee di di di jaxal jaxal déedéet day mel ni comme li yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax mu naan euh, euh, nahnu ahaqqu bi shakki min Ibrahim loolu lay tekki maanaam ñun ñoo gën a yey ci sikki sàkk maanaam que moom Ibrahima sallallahu alayhi wasallam moom Ibrahima sikki sàkkawul daf ne balaa walaakin liyatma'inna qalbi bi ñu ko laajee ndax gëm xanaa awalam tu'min xanaa gëmoo mu ne ahankay waaye euh, ngir sama xol gën a dal maanaam mooy questionnement la ci mbir mi naka la demee questionnement maanaam loolu lay tekki foofu mais tekkiwul sikki boo xam te ne mooy maa ngi xool est-ce que dëgg la wala du dëgg déedéet mooy naka la xaqiqa mbir mi mel loolu la mu ne loolu nag mu ne da laaj ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon jàng téere bi ci lu jiitu wala maanaa bi nekk sikki sàkka comme dut bi mën a amal maanaam bi mën a sikki bi mën a xew ci ci nit ñi boobaa dafa wax ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mais xeet bi yëpp la doon waxal ci ginnaaw mais du woon yeneen bi sallallahu alayhi moo nekkoon ki muy waxal dëgg-dëgg comme fi borom subhaanahu wa ta'aala naan yaa ayyuhan nabiyyu idhaa tallaqtumun nisaa eh yow yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ba pare daal ci nag soo leen dee fase jigéen jigéen ñi maanaam nga gis kon xeet bi la doon waxal et cetera euh, kon yeneen bi sallallahu alayhi kon fi mu naan kon alxuraan ne loolu si sàkk googu bu leen naree dara rek laajal. ñi nga xam ne ñoo daan jàng téere bi ci lu jiitu ñi nga xam ne wàcc woon nañ ci ñoom téere bi laqad jaa'ak al-haqq war naa ne wallaahi dëgg-dëgg euh, waxyu bi moo la dikkal mooy al-haqq bi moo la euh, dina tekki euh, al-adlu mooy maanu mooy loo xam te ne mooy njub justice comme fi borom subhaanahu wa ta'aala naan yaa Daawuda inna ja'alnaaka xalifatan fil ardi fahkum bayna naasi bil haqqi wa laa tattabi'il hawaa fahkum bayna naasi bil haqqi yow yent yàlla Daawuda alayhi salaam ñun de lañ laa def nga nekk xalifa ci kaw kon nag sooy àtte na nga àttee ci diggante nit ñi ci maanute bil haqqi ci maanute loolu lay tekki euh, baatu xaq tamit. day ñëw euh, di tekki li dëppook li xew mooy as-sidqu dëgg parce que as dafa am ñaari maanaa am dafa am maanaaw li dëppook li xew mooy nit ki li mu wax dëgg la comme fi yentu bi sallallahu alayhi aleykum bis-sidqi ak wa iyyaakum wal kadhib maa ngi leen di dénk dëggu c'est-à-dire mooy di wax dëgg ak maa leen di moytandikuloo kàcc mooy di wax kàcc di wax loo xam xewul maanaam kon dëgg day ñëw ci maanaaw li nga xamante ne moom mooy li dëppoo li xew mais dëgg day ñëw ci maanaaw euh, li feeñ ak li nëbbu ci yow ñu yem maanaam li ngay feeñal ak li nëbbatu ci yow daal di nekk li nga xam ne ñoom ñoo yem sa biir ak sa biti loolu day tekki dëgg euh, moo tax souvent bu ñuy wax euh, as-sidqu dëggu comme li yes alo euh, yow ma yes alo yow ma yes alo saadiqiina an sidqihim bis bi ñuy laaj ñu dëggu seenu dëggu sidqihim ak ulaa'ika humu saadiquuna ñooñoo ñu dëggu maanaam dëggu googu mooy lan mooy sincérité gi am maanaam mooy li ñuy feeñal ci biti ak li ñuy nëbbu ci biir benn la léegi euh, dëgg bu njëkk bi nag moom moo tax ñuy wax euh, xaq day tekki loolu comme fi borom subhaanahu wa ci alquran comme bi mu naan qawluhul haqqu wa lahul mulku yawma yunfakhu fi suur euh, qawluhul yàlla waxam mooy dëgg d'ailleurs mi ngi naan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla gis nga xaq ndax xaq day tekki dëgg en tant que mooy li dëppoo li xew ci wax donc wa tammat mat na kalimatu rabbika si kàddu borom sidqan bu nekk dëgg ci wax waaye mu nekk tamit adlan maanute ci àtte dañuy gis kon xaq day mën a jëlaale ñaari maanaa yooyu mooy qawluhu xaq euh, euh, xaq day tekki bor bor comme fi boroom subhaanahu wa ta'aala fa in kaana alladhi alayhi al-haqqu faqiran bu fekkente ne ki ki nga xamante ne moo moom la tegu ci kawam alxaq dëgg maanaam bor bi di ko ñàkk maanaam kon kooku na ngeen ko woye falal fa naziratun ila maysara maanaam na ngeen ko may ba mu yomb ci moom wala euh, walyumli lillazi alayhi alxaq wal yattaqi llaha rabba maanaam bor soo leen di bind contrat wu bor ak reconnaissance de dette euh, ki koy bind mu ne fal yumlil na na na na nay dikti maanaam yu leen moom mooy nay sawaate di dicté allazi ki nga xam ne alayhi tegu na ci kawam alxaq bor bor bi ak day wala yattaqillaha rabba te na ragal yàlla borom subhaanahu wa taala maanaam la contrat bu mel noonu di demee maanaam mooy eh, ki nga xamante ne mooy bind moom mooy kan eh, kii ki nga xam ne mooy bind mooy borom eh, ki bor maanaam ki nga xam ne moom lañ ameel bor moom mooy bind ki nga xamante ne nag moom mooy sawaate mooy dictée mooy ki nga xamante ne moom moo moom mooy moom mooy moom lañ yoral borom maanaam bu ko defee équité maanaam maandu te mën a am ci mbir mi euh, euh, xaq day tekki euh, shay shay u sif sarf wala boog euh, ash-shay'u sarf ala kamalihi mbir mi nga xamante ne moom kese la dafa intrinsèque mooy loo xamante ne raxul dara dafa pur mais ci nu anam bi mu gën mate foofu nag ngay gis comme baatu haqqa euh, tuqaatihi voilà yaa ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqaatihi et yéen yàlla dëgg dëgg ragal yàlla mooy dëgg ragal yàlla gu mat te ragal yàlla gu raxul dara ah, na alladhina aataynahumul kitaaba yatluunahu haqqa tilaawatihi ulaa'ika yu'minuuna bihi ñi nga xam ne ñoom lañ joxoon téere bi eh, te ñu di ko jàng saa su nekk dëgg dëgg nañ ko war a jàngee maanaam mooy dinañ ko jàng ak seen làmmiñ dinañ ko jàng ak seen xol dinañ ko jàng ak seen seen jëmm dinañ ko jàng ak seen bakkan dinañ ko jàng ak seen ruux dinañ ko jàng ak seen mboot secret dinañ ko jàng seen xel dañ ko jàngat seen secret secret seen mbuutu mbuut yooyu yëpp ay xeeti martaba la ci njàngit mu alquran yoo xamante ne ñi nga xam ne ñoo incarné dëgg-dëgg ni ñuy jàngee maanaam jànginu alquran yooyu ñoom mun a ñooñu nag ñooy ñi ko gëm dëgg dëgg dëgg dëgg ah wa ma qadarullaha haqqa qadri dëgg dëgg joxuñu yàlla nattuñu ko dëgg dëgg niñ ko war a natte mooy jox ko gëdd gi nga xam ne mooy gi war dëgg gi yelloo fa moom loolu moom nit ci def ak euh, summa la tarawunnaha an ah, euh, euh, haqqul yaqin ba haqqul yaqin ñëw na ci alquran wa innahu la haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim waaye ñëw na ñaari yoo mais dëgg-dëgg lii nii mooy lu wóor la lu wér maanaam feeñ waayu borom bi la subhaanahu wa ta'aala ci anam ju mu gën a mate mooy alquran bi parce que al yaqin ci boppam mooy yàlla ci boppam yàlla ci boppam mooy al yaqin voilà na waabul rabbaka hatta ya'tiyaka al yaqin na nga jaam sa borom comme dëgg-dëgg li nga xam te ne nga ko war eh, maanaam ba keroog ci boppam eh, di nga nekk xam te ne sa lépp léegi day mujj nekk yàlla ngay fi maanaam eh, ngay waxee yàlla di defee yàlla di xoole yàlla comme li yàlla wax rek borom subhaanahu wa ta'aala doon tànk bi muy doxe euh, loxo bi muy laale euh, euh, gis-gisam maay doon dégg-déggam et cetera maanaam yooyu ba dëgg ba mat noonu te loolu ku ko xas bu mat jeex na mooy ne yow yegg nga ko xam ne dootoo yàqooti mënatoo yàqu parce que bu sa lépp nekkee yàlla yàlla du yàqu maanaam kon dootoo yàqu yow léegi. xaq nag day tekki tamit aajo maanaam mooy soxla euh, comme fi borom subhaanahu wa ta'aala naan euh, waa yent yàlla luuti maanaam peuple yent yàlla luuti alayhi salaatu wassalaam euh, ñoom dañ ko laqad alimta maa lanaa fii banaatika min haqqin waaye yaa xam ne xam nga daf ni leen ah sama doom yaa ngi nii de sama doom yu jigéen yaa ngi waaw soo leen demee sax bay def dara maanaam sama doomu jigéen yaa ngi nii yéen mën ngeen mën naa leen leen may ngeen seq ak ñoom maanaam ngir ne maanaam may leen leen comme soxna segam yéen euh, da a bëgg rek koo leen joteel euh, ngir ne ci buntu sëy maanaam da ngeen a bëgg rek koo leen joteel ci buntu sëy am na ay doom yu jigéen wala boog xeet wi yëpp samay doom jigéen lañ na ngeen jote maanaam nañ leen leen may waaw haa'ulaa'i banaati in kuntum faa'ileen mu ne ko xam nga lan la qaalu ñu ne laqad alimta yaa gën a xam ne maa lanaa fii banaatika ñeeluñu moos ci sa doom yi maanaam si jigéen ñi nga yox min haqqin ci aajo ñun soxlawuñu jigéen ñi innaka la ta'lamu maa nuriid xam nga li bëgg xam nga li nam mooy eh, dañoo bëgg maanaam gan yi mu amoon ndekete booba ay malaaka lañ gaay nag xamuñu ko woon gan yooyu ñu amoon mu amoon alayhi salaatu wassalaam moom lañ bëggoon a joteel parce que gars yi dañoo yegg ci niveau wu maanaam saay-saay ak góor jigéene ci anam goo xamante ne dañoo mujj nekk ay agresseur maanaam dañuy def te te te te te gis nga góor jigéen yi boo moytu fa la jëm ginnaaw bi ñu toogee naan ay léegi dagan na kii na nangam nangam gars yi dañuy jëlaat yeneen paanam dañuy dem ba mujj di agressé gars yi parce que pulsion la maanaam ay maanaam topp sa bakkan la ñuy nekkee ci anam goo xam ne dootuñu a muñati maanaam dootul mën a bàyyeeti loolu te ci ay rek lay lay tegu ngir topp sa bànneexu bakkan ak say caprice surtout say caprice mu ne kon xam xaq foofu day tekki la day tekki xam nga ni am ñu aajo ci sa ci sa ci sa doomu day tekki tawhid mooy wéetal gi ñuy wéetal borom subhanahu wa ta'ala ci suñu ne yàlla rek kenn la comme fi borom subhanahu naan lahu da'watul haqq moom buur yàlla moo am woote gi nga xamante ne moom moom moom la ñeel woote gi nga xam ne moom lañu ñu woote jëm ci wéetal borom subhanahu wa ta'ala ak faalimu anna al-haqqa danañ xam xamoon nañ ne ndekete yoo wéetal rek kese kese kese. seede ak kennal ak wéetal ci sa xol ndekete yàlla rek a ko mën euh, alxaq day tekki dëgg gi nga xamante ne moo safaanoo ak baatil ak ak caaxaan baatil caaxaan maanaam ñëw muy tekki loolu comme fi borom bi subhaanahu di waxee ne dalika euh, bi anna allaha huwa alxaq wa anna ma tad'una min dunihi al baatil yéen mu ne boo xoolee mbir mi demee daf fekk ne yàlla ci boppam moom mooy dëgg maanaam yàlla jaamu yàlla mooy dëgg voilà euh, mooy euh, summa ruddu ilallah euh, dëgg boobu loolu dëgg bi maanaam fii fii alxaq mooy li sax fii baat bi gis nga fii mooy as-sabit as-saabitu qaa'imun ghayru mutaghayyir li nga xam ne dafa sax taxaw ba pare du soppeeku immuable loolu mooy mooy mooy xaq boobu mooy yàlla mooy dëgg euh, mooy bi mu naan yàlla moom mooy dëgg zaalika anna Allaaha al-haqq wa anna maa tad'uuna min duunihi al-baatil te leneen li ngeen di jaamu lu dul yàlla yépp lan la neen la maanaam mooy li amul ñooyam képp te d'ailleurs loolu xam nga euh, loola tax Yonent bi sallallaahu wa sallam ne. asdaqu kalimatin qaalaha ash-shaa'ir fi al-jaahiliyyati qawlu nabi ala kulli shay'in maa xalaa Allahu baatil wax ji xam ne mooy wax ji gën a yi nga xamante ne waykat poète wax na ko ci jamono yi réer bi mooy liyet lii nga xamante ne moom la Labid waxoon euh, radiyallahu anhu gannaaw yi daf ko dugg ci lislaam mu ne euh, ala waawee kulli shay'in bépp mbir maa xalaa Allahu boo ci dindee yàlla rek lépp baatil neen la amul existé wul réel en réel voilà loolu neen la euh, mais dëgg bi tekki nag bi nga xam ne moo safaanoo ak caaxaan moom mooy summa ruddu ila allahi mawlaahumul haqq maanaam fii ci àdduna dañ see nekkoon lu leen neex def ku leen neex topp waaye summa topp nag ruddu ñu delloo leen ila allahi te buur yàlla bi nga xam ne mooy ñu génn àdduna ñu delloo leen nag ci yàlla bi nga xam ne mooy mawlaahum mooy seen kilifa dëgg-dëgg ci méngoo seeni mbir dëgg-dëgg al haqq bi nga xam ne moom nag mooy bu dëgg ca dëgg ki nga xamante ne moom moom moo yelloo woon ñu jaamu ko parce que jaamu giñ koy jaamu moom mooy loolu dëgg leneen li ci des ay caaxaan la woon kon xaq foofu loolu lay euh, tekki euh, dana tekki euh, hmm. mooy li gën a li naan wallahu axaqu an taxshuhu an taxshaw yàlla moo gën a yey ci ngeen ragal ko ak nahnu ahaqqu bil mulki minhu ñun de euh, boobu euh, Taalut la woon alayhi salaam moom lañ doon jox nguur gi euh, mais ñoom dañoo jàpp ne comme dafa néew doole am amul alal non dafa maanaam dafa amul alal dafa amul woon alal ñu ne nahnu ahaqqu bil mulki minhu ñun ñoo gën a yey nguur gi ci moom voilà maanaam ñoom. noonu moo nekkoon seen gis-gis euh, donc am na benn xaq boo xamante ne euh, da ñëw na ci alquran léeg-léeg mais foofu loolu la ñu tuddee alxaqul maxluq dëgg gi nga xamante ne dañ ko bind maanaam mooy incarnation borom subhanahu wa ta'ala ci anam bi gën a mate mais nag par contre dañ ko bind et que moom daf fee nekk naka jekk ak amam tamit amul maanaam moom moo jiitu am-am yépp et ci moom à partir am-am googu ci la borom subhaanahu wa ta'aala bindee lépp su woon moom yàlla du bind dara te loolu mooy loolu la wax al-haqiqatu nekk nekku yonent bi sallallahu alayhi dëgg-dëgg loolu lañuy wax nuurullah mooy leeru yàlla loolu la wax. Euh, sirullah muy mbóotu yàlla moom daf fee nekk naka jekk borom subhaanahu wa moo ko amal mais lépp lu amal ci moom la ko amale comme fi mu naan wa maa xalaqna as-samaawaati wal arda wa maa baynahumaa illaa bil haqq binduñu asamaan yi ak suuf si ak li diggante bi lu dul ne fañ ko jaarale ngir bind ko mooy ci alxaq boobu muy yenent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ruux ak ruuxul muhammadi ci lañ amale lépp loolu lañ alxaqul maxluq euh, alxaqul maxluq bi nag xaqiqatan euh, ci maanaa bi maanaam euh, maanaa la bu làqatu maanaam bokk na ci maanaa yu gën a làqatu ci maanaa yi alquran yi mais xaq foofu loolu lay tekk mooy ci moom lañ bind lépp voilà kon e, kon e, yëpp ay maanaa la yoo xamante ne yu xaq am léegi ñun suñu aaya bi ñu nekk maanaa yi ñu jot wala jege na ci ñaar fukki maanaa wala ëpp na ko maanaa yi ñu fi jot wax yëpp gisuñu maanaam suñu aaya bi kon baan maanaa la ci yokk boobaa dañ naa naam boobu dafa yor beneen maanaam ndax al xaq dafay tekki ci alquran al hazzu eh, wan nasib maanaam mooy cër wàll mooy part allocation quota mooy fii wëllëg yi ne gaa nga xam ne fii am waali bu nekk na ci seen alal bi xàqul wàll cër muy àq droit d'ailleurs baat boobu dama ko fàtte woon bi nga xam ne day tekki droit wa aati kulla bi xaqin xaqa joxal boroom àq bu nekk àqam mooy àq gi naan kii di waaye li sama àq la kii daa jël amel nga ma àq gis nga xàq arab day tekki loolu mooy al xuquq mooy pluriel bi mooy droit Eh, fii nag xaq am na sax beneen subhaanallah am na beneen sax boo xamante ne eh, ba tey baat baat boobu daf koy tekki comme quoi gis nga alquran ni mu garaawee dafa yéeme alquran ah, ah ah xàq day tekki ci alquran sax albayaan leeral xool yent yàlla Musaa alayhi salaam bi mu waxee ñu reet di nag bi ba gars yi di nag ba nan la war muy melal di melal di melal ba mu ne dañ ne ko al aana jikta bil haqq fa zabahuha wa ma kaadu al aana léegi nag jikta bil haqq indi nga ci leeral bu mat maanaam mooy léegi nag leeral nga naññ mbir mi euh, léegi nag alors que fii xàq ci suñu aaya bi cër lay wàll yi nga xam ne dañ ko ko dañ ko waroon jox jiw wàll bi nga xam ne kii moo ko moom mooy xàq kon euh, boroom subhaanahu wa ta'aala yëgle ni ñi nga xamante ne ñoo ñi sóobu ci borom subhaanahu wa ta'aala te yegg ci borom subhaanahu wa ta'aala jege borom subhaanahu wa ta'aala jokk ci boroom subhaanahu wa ñoom seen alal gën yor dafa am ay àq maanaam mooy dafa am ay. ay cër yuñ ci war a génne yoo xamante ne cër boobu euh, dafa am ñu ko moom moom dina ko wax ci aaya ba di ñëw euh, cër bi nga xamante ne tamit moom la wax foofu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi leeral ne xàq la boo xamante ne maanaam cër la boo xamante ne léeg-léeg mu nekk farata. léeg-léeg du nekk farata comme borom ko xamee rahmatullah ni ñu ci wuutee ndax euh, xaq boobu azaka la wala yeneeni soxla la comme li Seydina Abdullah ibn Abbas wax radiyallahu anhu ne du du azaka lay wax fii mais yeneeni cër la yeneeni euh, wàll la yoo xamante ne dañ ko war a jox ñi nga xam ne ñoo ko yelloo et nit ki ndimbali gi muy dimbali ay njabootam maanaam bi muy jël di ko jox di ci dundal njabootam loolu àq la war a jël di ci dundal wala boog di ci dimbali ay waajuram rawatina bu dee dañoo ñàkk dañoo néew doole loolu tamit àq la maanaam mooy ab cër la ci seen alal bu ñu war di génne li nga xamante ne eh, dañ ciy dimbali koo xam ne dafa ñàkk. kooku tam beneen cër la li nga xam ne dañ ko war a jël di ci dimbali ñi nga xamante ne euh, dañoo néew doole et que ñu nekk ci soxla ju jàmp loolu tamit mu nekk beneen cër bu ñu war a génne ci alal yi di ko jox ak tout simplement li nga xamante ne ak baax rek leen ci yóbbu muy sarax yi nga xamante ne moom la ñuy saraxe et cetera euh, loolu ku mel ne Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu moom xaq bi noonu la ko fi dee. Euh, mu am beneen wax boo xam ne lu ëpp ci borom xam-xam yi en tout cas firikatu alquran ñoom foofu lañ koy firi mooy azak parce que ñoom dañu ne euh, azaka rek mooy li nga xamante ne xaqul maalum la euh, waxoon nañ ne baatu xaq day tekki azaka lool sax ci jotaay bi weesu waxoon nañ ko comme fi borom subhaanahu wa taala doon wax naan wa aatu xaqahu yawma hasaadihi wala tusrifu <laughs> ah voilà kulu min samarihi idha asmara wa aatu haqqahu haqqahu yawma hasadihi tusrifu eh, meññ bi lekk leen ci saa yu meññee te na ngeen jox àqam maanaam mooy azaka na ngeen génnee azaka ji war ci alal ji xaqahu yawma hasadihi bisu góob wala tusrifu te lekk te bu voilà bu leen yàq kon da nga gis foofu kon baatu xàq day tekki la day tekki azak euh, bu ñu xoolee maanaam yi yëpp na nga xam ne moom la fi jot ba léegi bu ñu xoolee dëgg-dëgg euh, ëpp na ñaar wala bu ko bu ko ëpp lépp jege ko lool am ñaar fukki xàq. Euh, Euh, xàq ñëw na comme ci alquran tamit ci forme verbale comme ni ko waxee ñaar fukki yoon ak ñaar voilà alors que globalité bi yëpp bu ñu ko xoolee deux cent quatre-vingt-trois la wala deux cent quatre-vingt-quatre selon tekkatal bi nga xam ne moom la ñu waxoon ci euh, njëlbéenu euh, wax ni ci njëlbéenu jotaay bi suñu xoolee nag li nga xam ne moom la kon fii àq gi wax nañ la waxu Seydina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu anhuma ah. waaye li ëpp ci borom xam-xam yi dañ ne dafa nekk loo xam ne maanaam azaka la parce que azaka rek mooy àq bi nga xamante ne lu lu leer nañ la mooy xaqul maalum parce que xaq la borom subhaanahu wa wax ba daal ci teg ne maalum lu ñu xam la euh, loolu moom moo tax ñoom ñu ne kon azaka la moo tax ëpp ci borom xam ne azaka Euh, donte waxu Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu mënuñu bi bu njëkk bi moom mooy moom maa que Yonent bi sallallahu ko ñaanal loolu benn ñaareelu mbir mi mooy ne bu ñu xoolee settantal wax ji ci boppam dinañ gis ne. ni mu ko waxee noonu yenu na maanaam mu nekk tamit ay ay quota yu ñu xam muy ay ay ay cër yu ñu xam parce que su fekkente ne li nga war a dundalee sa njaboot ne da nga kaa war a dundal ci sa alal loolu mën nga koo nag te mu nekk cër bu ñu xam bu fekkente ne euh, euh, nit ku nekk ci jàmp la ci ku nekk ci ci aajo bu jàmp la li nga war a li muy soxla pour ñu war ko mën a génne ci sa alal nga mën ko génne ci sa alal ngir jox ko ko loolu mën na nekk cër lu nu xam euh, bu fekkente ne maanaam yi mu fi wax yëpp rek mën na bu xattaaba nit ki bu ne euh, bu ne d'ailleurs am na xadis boo dafa bokk ci euh, li ñu tudd muxtalaful xadis mooy xadis yoo xam ne dañuy nuru lu contradictoire mooy mooy mooy ñaari xadis la yoo xam ne dañoo dañoo niróo lu contradictoire carrément mooy laysa fil maali haqqun siwa zakati ak inna lil maali haqqun siwa zakati xadis bu njëkk bi dañuy alal amul benn àq benn euh, cër boo xam te ne force dañ ko cee war a génne lu dul azaka beneen xadis bi daal ni ah alal de am na yeneeni cër yeneeni àq yuñ ci war a yu ci yu ci aju yu ci aju. ñu bokkut ak asaka dañoo contradictoire fekk li koy firi dëgg-dëgg mooy wax Sayyidina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu anhu ci aaya bi mooy ne dafa am ay àq yoo xamante ne dañ koo teg ci njàlbéen te loolu asaka kese na moom lañ teg ci njàlbéen mais mu am ay àq yoo xamante ne day daal di war ci keneen comme d'ailleurs moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wax ci xadis bu nekk mu ngi ci sunan yi sunan man Nasaa'i et cetera rahmatullah bi mu naan kafaa bil mar'i yu an yudayyi'a man ya'ulu ci beneen riwaaya kafaa bil mar'i yu an yudayyi'a man yaqulu doy na nit bàkkaar bu ko doy sikk sikk problème yow bu ñëwee yowmal xiyaamati mooy mu neenal ak maanaam mu doyadal ñi nga xamante ne ñooñu la njaboote wala boog mu doyadal ñi nga xam ne ñooñu la war a dundal mu njabootam kon day gis ne ñooñu euh, àq gu ñu war a xam la mooy mooy mooy mooy nekk samba àllar rek euh, ñaare ñaare jikko jooju moom ak samba àllar ñooy yem wala boog nit ki nay lool bu jéggi dayoo ci xeetu nay mooy ci anam goo xamante ne euh, li mu yor du ko mën a du du du du du ci dundal njabootam voilà li ko war ci njabootam du ko def abadan lu tax parce que tout simplement dafa nay wala boog. parce que ca biti lay def alal ji nag ku mel noonu yonent bi sallallahu alayhi ne doy na nit ci bàkkaar bu mag a mag bu ko doy sëkk sëkk sëkk bu ñëwee amal xiyaamati mooy mu neenal ah, kon loolu day eh, ak yeneen yu mel noonu yooyu yëpp dañuy dëgëral li nga xam ne moom la Seydina Abdullah lan ay àq la mooy ne ñi sóobu ci yoonu yàlla dëgg ñu jege yàlla dëgg ñi nga xam ne dañu torox ci kanamu yàlla borom subhanahu wa ta'ala dëgg dañuy am tamit yërmande bu ñu amee ci mboolem mbindeef yi waaye dañuy am tamit euh, dañuy xam lenn lu ci nekk nañ ko war a taxawee ak lan lañ ko a def ba tax alal yi ñu am ñi nga xamante ne ñoom dañ ko war a jox ñu xam tamit kenn ku ci nekk li nga xamante ne euh, moom lañ la war jox ci ci ci alal euh, léegi mais alal googu day nekk loo xamante ne maalum la mooy lu ñu xam la maalum maf'ul la ci bu duggee ci alima alima ya'lamu ilman euh, xam na maanaam lu xam xam na dana xam te xam-xam mooy al ilmu loo xamante ne dafa dëppoo ak li nga xamante ne moom mooy li xew mooy idraku shay'i idrakan tamman jaziman hmm, ala haqiqatihi wala boog euh, euh, voilà ala haqiqatihi mooy nga xam mbir xam boo xamante ne maanaam mooy nga jote ci information mooy idraku shay mais mais tàmman ci nu mat ba pare mu nekk jaz jaziman maanaam nga dogu mais nga dogu ci mais mu dëppook li nga xamante ne moom la mbir mi nekkee voilà voilà mooy mbir mi li nga li nga jàpp information bi ni mu amee accès ni nga ci accéder loolu déjà ci mbir moomu information mbir mi nga am si accès nga jote ko mais mu nekk loo xamante ne da nga koy jote jote mu mat maanaam du partiel pour mu yàqu pour pour pour mu biaisé information biaisé mais day nekk loo xam ne tamit da nga ciy dogu parce que su fekkente ne jotoo information bi loolu jaxlu la tudd jaxlul basit mooy ñàkk xam lu ñu réer mooy ignorance simple bu fekkente ne dafa partiel day nekk ba tey jaxlu bu fekkente ne euh, da nga cee information bi ci mbir mi mbir mi da cee jote mais doguwoo ci loolu day dugg ci soit zann mooy njort wala boog ak muy sikki sàkka wala boog muy def benn ci yii la mën a dugg mais mënta dugg ci xam-xam bu fekkente ne euh, da nga ko information bi dafa da nga ñëw nga téye nga jàpp ko nga dogu ci mais sauf que la ca la nga dogu mbir mi du na mu nekkee dëgg-dëgg ala ma huwa alayhi ala yi huwa alayhi maanaam ala haqiqatihi ala yi huwa alayhi wala boog bi euh, mooy na mu nekkee dëgg dëgg dëgg dëgg su fekkente ne nekkul noonu loolu jahlul murakkab lañ koy tudde maanaam mooy nga jàppe ba pare dogu ci nga waat jël sa loxo dugal ko ci taal bi waat ne lii may wax dëgg la wala nii ma ko jàppee dëgg la ba noppi mu nekk loo xamante ne Euh, ndekete yoo mbir mi demewut noonu du tout loolu la ñuy tuddee ba jaxlul murakkab jaxlul murakkab mooy réer boo xamante ne dafa tegaloo mooy l'ignorance endurcie loolu nag euh, li koy indi mooy am fausse information wala boog sa ay suuf ba da baax ba pare nga wóolu leen ñaare muy indi muy indi jaxlul murakkab incha allah taala ci jotaay bii di ñëw dinañu wax baat boobu maanaam fi mu ñëw ci alquran parce que ñëw na ci alquran baat bi ci ci jëmmi boppam maanaam maalum noonu rek ñëw na ci alquran fukki yoon ak benn ci fukki place ak benn ñëw na ci alquran ci maanaam pluriel bi mooy maalumat comme ashhurun al hajju ashhurun maalumat ak was waskurusmallahi fi ayyamin maalumat Euh, muy ci ñaari parties yooyu rek la ñëw ci alquran loolu dinañ ci ñëw euh, ak tamit euh, kon li nga xamante ne moom moo tegu tamit ci beneen aaya bi ci des kon ñu daal di foofu wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun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 تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم خروجهم حال الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لَظَى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون